kon suñu boroom tabaaraka wa taala ginnaaw bi mu leeralee lu mujj daanaka loo xamante ne nii bokk ci laaya yi nga xamante ne nii moom la leeral daal di koy farataal ci kaw jaam ñi ñu koy dundee di ko doxe fii ci saar bii rawatina ci alxuraan bi yépp léegi nag moom mu daal di ñëw ci li nga xamante ne mooy ci wàll wii bu soobee suñu borom tey lañuy jeexal li nga xam ne mooy suuratu nuur bi boo seetloo saar yu mel nii muy suuratul nuur suuratul ahzaab suuratul xujuraat ñoo gën a gudd ci daanaka yi ñu def yépp ñoom daañuy jël ndax dafa laaj teggin yoo xamante ne nii rawatina yu julli di war a am par rapport ak visa bi ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gis nga yam fa wax noonu ci saar yoo yële mooy kenn du ko jege leer manoo koo am lu dul nga nekk koo xam ne da ngay wekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare takkoo ak yi nga xam ne moom la digle fii tey sori yi nga xam ne moom la wax bu leen ko mel loolu moom boo ko deful mooy ne di nga nekk koo xamante ne nii mooy ne leer moom na la leer na yow bokkoo ci ñu koy am loolu moom bi yaboo mu leer la waaye it xujuraat na mu ci waxoon mooy appartement yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy appartement leer yi nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam amee yow moom na la leer ne boo takkoowul ak ya nekk ca biir saar ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam du la ci dëkkal mukk waaye ahzaab ña nga xam ne ñoo doon boole mooy ne boo bëggee bokk yow nga wuteeg bokk ñi nga xam ne kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci biir ak ci biti comme la waa Quraysh ak waa Ghatafan defoon boo bëggee mucc bañ a bokk ci ñooñu te bokk ci kuréel bi nga xam ne ñooy Hizbullah di parti bi yàlla ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo ànd ak borom bi tabaaraka wa taala bu boobaa la nekk ca suuratul Ahzab fokk nga takkook moom ngir nga bokk ci Hizbullah te sore ci ahzaab yi nga xam ne ñoom ay chiites lañ yoo xam ne yu bari ay pàcc-pàcc yoo xam ne dañu nekk ñu fi dara lu dul xeex yàlla xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax yooyu saar yooyu dañoo nekk yoo xam ne d'une extrême yi nga xamante ne importance te ci kaw noonu la suuratu nisaa yi ak suuratu tahrim yooyu noonu yooyu tamit noonu lañu meloon wallahu taala alam même bu dee na suuratu tahrim mooy taxawuñ ci woon noonu waaye wallahu taala alam walillahi alhamdu wal minna ñu boroom ne innamal mu'minuun dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñooy ñi gëm dëgg-dëgg alladina mooy ñi nga xam ne amanu dañoo gëm billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa idaa kaanu maahu te bu ñu nekkee moom ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala amrin jaami' ci mbir moo xam ne da leen di fédérer di leen boole mooy mbir moo xam ne chantier la boo xam ne comme chantier jihaad yi comme keroog xandax moo tax ku mel ne al imaamu Maalik imaamu daaril hijrati borom giir mi ak al imaamu ibnu Isxaaq rahmatullahi alayhima ñoom ñaar dañ ne lii nii xandax la doon wax mooy laaya yi xandak lay wax mooy keroog ghazwatul ahzab bi ñu doon tudd mooy la fa naafiq yi doon def du gisoon nañ ko ci gàttal bi nga xam ne ñoom dañuy rocceeku quoi bu leen gaa yi gisul ñu rocceeku dem seen kër ya bañ xamee ne nag waaye yéefir yaa ngi ñëw ñun naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam inna buyutana awra waaye suñu kër ya dafa vulnérable mooy lu ne man na faa dal daal di ñuy yàqal dafa nekk kon may ñu dem waaye ñooñu mooy dañ doon laqatu di dem ñenn ñi nga xam ne bu ngeen gisul ñu daal di rocceeku dem suñu borom nag ñooñ lay wax ñe nag ñooñu ëpp ñoo wuteeg way ngëm yàlla yi mu ne way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg alladina amanu mooy ñi nga xam ne dañoo gëm borom bi billahi wa rasulihi ak ndawam bi wa ida kaanu maahu te buñ àndeek moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ak képp koo xam ne moom daa taxawee la yonent bi alayhi salatu wasalaam doon taxawee lii jëmeel l'islam kanam ñoom lam yadhabu du ñu dem fekk loo xam ne liggéey la bu ñépp bokk ñépp di ko defandoo du ñu génn dem di roccee ko hatta yasta'nizinu lu dul ñu naan ko ndigal ne ko est ce que mën nañoo dem ñun de dañoo waroon a dem kër ga daa luñ ko liggéey wala daa am feneen suñu war a lu ñu waroon a doxi est ce que mën nañoo dem mu ne du ñu dem lu dul ñu laaj ko ndigal ku la soob ci ñoom rek na ko may ndigal mooy ne obligé woo ku ñëw ne la waaw man de damaa am fu ma war a dem damaa war a doxi lii nga ne ko demal loolu déedéet mooy yaay xool rek selon li nga xam ne gis nga ne bu demee est ce que li ñu war a def loolu du am lu ci sooxe boo xamee loolu nag naan ko déet ndax ñëpp mënuñoo demandoo noonu bu dee gis nga ne nag mooy li gën ci moom te gën ci mbooloo mi yëpp mooy nga may ko ndigal nga daal di koy may mu dem mu ne kon fa dam na nga jox digal li man shitta minhum ku la soob ci ñoom ñoo ñële di la ñaan digal wastaghfir lahumullah te nu mu ci demee nang leen ñaanal njéggal borom bi tabaraka wa taala inna allaha moom borom bi ghafurun aji jéggalaakoon la rahimun aji yërëmaakoon la mu ne laa tajaalu bu leen def du'a ar-rasul yi ni ngeen di woowe yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baynakum seen diggante ka du'a ibadikum comme ni ngeen di woowantee ba'dikum lenn li ba'dan ci ñeneen ñi loolu kat dëgg-dëgg ya'lamullahu borom bi xam na alladina ñi nga xam ne yas yatasallaluuna minkum liwaada ñi nga xam ne ñooy rocceeku buñ newee ci liggéeyum ndigal liggéey boo xam ne daa boole ñëpp ñay rocceeku di dem di laqatu am lu ñu laqatoo ngir mën a jàll ba kenn du leen gis ñoom bu suñu borom ne xam naa leen de fal yahdar na def attention alladina ñi nga xam ne yu xaalifuuna an amrihi ñoom ñoo wuteeg ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ñu ne mooy ndigalu borom bi dañ naan la loolu lépp benn la ndax ndigalu borom bi mooy ndigalu yàlla di mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ndigalu borom bi tabaaraka wa taala mu ne ñii wuteeg ay mbiram ay atteem yi nga xam ne moom la wàcce fii ngir ñu doxal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw leeral ko ak tamit mu nekk ci mbir ngay ngay wuteeg moom kooku na def attention bu baax ñoom ñooñu noonu an tusibahum lan moo leen di laaj mooy mu laal leen fitnatun li nga xam ne mooy ak naafiq ak kéefër waaye yoon bugal moo xam ne borom bi dina leen ko teg fii ci àddina aw dara tamit tusi yusibahum mu daal di leen laal azabun bugal alimun bu ñu faatoo noonu ba ñëw ci man yawmal qiyam kon mbir maa ngoongu lii mooy li gën a garaaw moo tax mu garaaw lool nga gis àttee yàlla yi nga ne ko fi dégg di ko jëndee ci àttee ñoo xam ne ay nit ay xalaati nit ñoom Paul ak Jacques ak ñoom Ndiaga loolu mooy looloo tax mu gën a garaaw war a loolu nag ci lépp bu kenn toog naan état yi la yow xoolal rek fa ngay dund la ngay dunde yow la ngay dund sa njaay ba ngay def mu am riba ba nga xamee ne riba dafa xaraam est ce que doxal nga ko léegi boo ko doxalee rek na la xam ne boo ko doxalul na la leer ne bokk nga ci ñuy wute ak li nga xam ne mooy atte bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbiram ak atte borom bi tabaaraka wa taala te borom bi wax na la nga la xaar fitna bu rëy daal di lay dal bu rëy daal di lay dal ci sa diine dal la tamit ci sa àddina nga toog sa magasin yi lakk gaay naan dara la nekk loolu de am nattu la dëgg te yoon buggal la parce que ak nit ñi mu yor te nangu leen koo jox ba pare foog leen ngóoraay boppam la moom la ko borom bi di mbugale noonu le kon nag affaire bi loolu la kon mu ne kon ala léegi nag laa tajalu du'a ar-rasul ni ñu ko tekkee noonu moom la ñu mel ni ñoom Ikrima Mujaahid Seydina Sa'id ibn Jubayr ne loolu la dañ doon tere nit ñi ñu naan yeneen ci baa alayhi salaatu salaam yaa Muhammad loolu yu suñu borom moo leen ko tere te ko mel na imaam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi loolu tamit la wax ne loolu laal mooy li gën a lëng que ne mooy ne kenn di wax yaa Muhammad loolu dañ koo tere suñu borom a ko tere fii. yaa rasulallah yaa nabiyallah yu mel noonu ngay wax moo tax gis nga alquran yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu gisu ngeen fenn alquran fu yonente ma suñu borom naan ko yaa muhammad loolu amul déedéet loolu amul yaa ayyuhan rasul yaa ayyuhan nabiyyu loolu ngay gis kon loolu la yar jaam yi am mawlana ibn abbas radiyallahu anhu mu ne waaye day tekki que ne na ngeen di moytaleku di di di di gaaral ci loo xam ne merum yonente bi alayhi salaam ba muy ñaan seen kaw ndax loolu garu garaaw lay doon ci yéen kon nag mbir maa ngi noonu kon yonent bi am ñeneen ñooy mooy bu la yonent bi alayhi salaatu salaam woowee bul jàpp ne comme yéen li ngeen di woowantee seen bopp déedéet mooy day nekk farat nga daal di koy wuyu comme ni mu waxoon Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa arda loolu yéen ci ñëw bu ñëwee ci laay bi nga xam ne moo lëkkaloog loolu mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna lillaahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wal ardi ak suuf xat dëgg-dëgg yaalamu moo xam moom borom bi tabaaraka wa taala maa antum alayhi li ngeen nekk ci kaw suuf fii ak moo ko xam ku fi nekk di laqatu ci nit ñi wala dem réew moo xam ne say mbokk newatuñu fa yow du réewum yéeféer la nga ne haa fii moom woo libre naa woori lan waaye yow fii ma am sama néegu bopp dootuma woor waaye julli fan sama yoon newu ci nu ma neex laay def nu ma neex laay solo fardeau bi ne woon Sénégal teggeeku na ma te fii ma nekk du ma fi fexe xam kenn waaye yow dara man libre naa suñu borom ne haa man xam naa de qad ya'lamu Allahu borom bi de moo xam alla moo xam maa antum alayhi li ngeen nekke borom bi ne man maa xam maa antum alayhi li ngeen nekke ku nekk la nga nekke boo wéetee ak la nga nekke boo nekk say gaay caay caay ak la nga nekke même ci lu baax borom bi nee na maa ko xam de wa yow ma ta nag na ngeen fàttaleku nag bés ba nga xam ne yurja'una lañ leen di delloo la ñuy delloo nit ñépp ilayhi mu jëm ci moom ku faatu rek fan la jëm ilallah fa yunabbi'uhum mu daal di leen xabaare bés bu ngeen agsee bima amilu ci li nga xam ne moom lañ doon jël leen nit ñoo ñële doon jëf fi kii ci kaw suuf suñu boroom dina leen ko xabaare saytu leen nattu leen ci ba kii boo daal leen ci àttee wallahu tabaram de bi kulli shay'in ci lépp alimun ko ko xam la kon foofu la saar bi yem bii di ñëw ñu jël saar bi ci tegu te mooy nekk bu mujj